أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل السائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق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 hatta tarima qadama taxaw bi buntu bi nga xam ne mooy wax taxaw gi nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon taxaw ci guddi gi mbete ba nga xamante ne sax tànk yi day daal di néewi gis nañu waxu sayyidati Aisha bi radiyallahu anha jum naan dafa taxaw kaana yaqumu hatta tafattara qadama maanaam taxaw na ba nga xamante ne tànkam yi dafa xar muy wax nañ ne xar googu maanaam mu leeral ko ne al mooy ashuquq comme ni alquran waxe ne infasarat mooy inshaqqat maanaam mooy xotteeku gisoon nañ ci hadith sayyidina Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu bi nga xamante ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la doon wax ne in kaana an-nabiyyu sallallahu la yusalli hatta talimmu qadamahu de daan na taxaw mbete ba nga xamante ne ndëggu tànk wala boog yeel yi dañu daan néewi ñu wax ko fa yuqaalu la bañ ko waxee ci la ci aju ci ci loola dafa ne afala akunu abdan shakura waaye lu ma teree doon ma nekk jaam boo xamante ne lu ma teree doon jaam boo xamante ne gërëmaa kon la naka noonu gisoon nañ ci baabu man naa ma inda saxaar buntu ki nga xamante ne bin bi nga xam ne mooy wax ci ki nga xam ne dafay nelaw faf njël indi woon nañ ci hadith gisoon nañ ci hadith sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne moom mooy nettali yent yàlla daawuda alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne moom mooy xeetu jaamu yàlla bi nga xamante ne moom la daan def te bi nga xam ne moom la yonent bi wax ne sallallahu alayhi wa sallam ne moom moo gën ci mboolem jaamu yàlla yi maanaam li nga xam ne moo aju ci wàllu julli ak li aju ci wàllu koor mu ne ahabbu salaati ila allahi salaatu daawuda alayhi salaam wa ahabbu siyaami ila allahi siyaamu daawuda maanaam gën jaa sopp julli fa yàlla mooy julli gént yàlla Daawuda bi alayhi salaam li nga xamante ne moom mooy gën jaa sopp yi koor te yàlla moom mooy kooru gént yàlla Daawuda bi alayhi salaam mu ne loolu lool mu ne naka la daan def mu ne wa kaana yanaamu nisfal layli wa yaqumu sulusahu wa yanaamu sulusahu wa yasumu yawman wa yafturu yawman mu ne li nga xam ne moom la daan def mooy def daan da daan eh, nelaw gën genn wàllu guddi gi taxaw bi nga xamante ne moom mooy euh, ñetteelu guddi gi ba noppi daal di euh, nelaw juróom benneelu guddi gi li nga xam ne moom mooy li ci def mu ne te da daan woor bés dog bés loolu <coughs> noonu la nekkee tamit ci euh, xadisu imam at-Tirmidhi loolu waroon nañ ko amal na indaala mais daf doon ñaan naan bokk na ci li mu doon naan naan allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba bi yu alladhi yuballighuni ila hubbik maanaam loolu la daan wax tamit maanaam loolu bokkoon na ci tamit ci ñaanam yi mooy ne yàlla maa ngi lay ñaan nga sopp sa sang mbëggeel waaye maa ngi lay inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk ak bëgg képp koo xam te ne bëgg na la waaye wa hubba bi yu alladhi yuballighuni ila hubbik ak <coughs> maanaam bëgg jëf ji nga xamante ne moom moom ma yeggale ba ma yegg ci bëgg bëgg la maanaam ak nga bëgg ma ma bëgg la loolu moom mooy li nga xamante ne daf ko daan ñaan nañ tamit xadiis sayyidat Aisha bi radiyallahu anha bi nga xamante ne dañ ko laaj ayyul amali kaana ahabba ila nabi sallallahu alayhi wa sallam ban jëf mooy bi gën a sopp fa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ad mooy bi sax ñu laaj ko mata kaana yaquum ana kañ la daan taxaw mu daal di wax ne kaana yaqumu idha a as-sarih maanaam su daan euh, jóg maanaam daan na jóg su déggee ginaar gi sab maanaam te loolu moom mooy tamit moo mu indi beneen riwaaya mu ne idha sami'a as-sarih qaama fa salla su daan dégg ginaar gi sab day daal di jóg daal di julli naka noonu gisoon nañ ci hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu anha Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ma alfaahu as-sahru indi illa naa'ima maanaam mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ko fekk maanaam maanaam njël daanu ko fekk fi man lu dul xanaa mu fekk mu tëdd euh, gisoon nañ tamit baabu man tasaxara falam yanam hatta salla subha buntu bi nga xamante ne moom mooy xëdd euh, maanaam njël te nelawul mbete xanaa mu julli suba gis ñu gisoon ci hadith sayyidina Anas ibn Malik bi radiyallahu anhu bi muy wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhuma ñoom ñaar a tasaxara maanaam euh, xëddandoo nañ waaye ba ñu noppee euh, ci ñu daal di àndandoo dem julleendoo te seen diggante bi mu nekk qadri ma yaqra'u ar-rajulu xamsiina aaya kem dayak nga xamante ne waaye dana ci jàng juróom fukki aaya kon loolu moom mooy euh, fi nga xam ne foofu lañu yemoon ci suñu bi weesu walillahi alhamdu wal minna léegi nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala mu ne baabu toolil qiyaami fi salaatil layli baabu buntu toolil qiyaami guddug taxawaay fi salaatil layli ci julli guddi maanaam gisoon nañ ci toolu sujoodi baabu toolu sujoodi buntu bi nga xam ne moo doon wax ci guddal bi nga xam ne moom la ñuy guddal sujood bi fii tamit mu daal di ñëw di wax maanaa boo xamante ne bu ko jegal maanaam ci guddal gi nga xamante ne moom lay guddal taxawaay bi comme ni nga xamante noonu la nekkee ci eh, xadiis yi maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wa taxawaayam da daan jege bi da daan jege wantoo ak bi su fekkente ne julli li nga xam ne moom mooy guddi ñu ngi mu daal di indi maanaam loolu mu nekk kon loo xamante ne day wax maanaam yoonal gi nga xam ne moom lañ ko yoonal ak nekk nga xam ne moom la nekk sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gisoon nañ tamit wuute borom xam-xam yi rahimahumullah ci ana lan moom moo gën ci guddal taxawaay moom moo gën wala boog guddal euh, wala boog bëri li nga xamante ne moom mooy sujjóot gisoon nañ ci teqantal yi nga xamante ne ñoom ñoo ci amoon ci waxu borom xam-xam yi rahmatullah alayhim te gisoon ne wax bi nga xam ne moom mooy bi gën a dëgër mooy wax bi jumhuur yi wax rahimahumullah te maanaam mooy euh, ne guddal taxawaay moom mooy li nga xamante ne moom mooy gën te loolu moom mooy la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam saxoo woon naka noonu tamit beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom mooy tegtale ne maanaam waaye gisoon nañ ci tekkantal bi ci Shafi'i wax rahimahumullah te moom mooy lool bu dee feebaru la ak bi nga xamante ne moom la ko mel ne al imam euh, qadi abu yu euh, imam Zufar rahimahullah euh, ci Hanafi rahimahullahu taala li mu wax ne moom loolu tamit moom mooy su fekkente ne nit ki amul alquran bu mu war a jàng wirdu boo xam te ne daf koy jàng ci guddi gi maanaam ngir taxawaay googu kon dafay am ñaari njariñ mooy ni yenent bi wax ne sallallahu alayhi wasallam afdalu salaati euh, afdalu afdalu salaati layli tuulal qunut li gën mooy julli guddi moom mooy taxawaay bu gudd bu yàgg ci kanam nit ki ta kanam taxaw ci kanam boroomam subhaanahu wa di torox lu mu daal di yàgg <coughs> waaye tamit li nga xamante ne tamit moom mooy beneen njariñ bi ci am moom mooy lii muy jariñ maanaam bokk na ci njariñ beneen njariñ bi nga xamante ne moom moo ci nekk moom mooy le fait que ñuy nekk ñuy jàng euh, alquran bu bari <coughs> maanaam mu nekk bërëb boo xamante ne occasion la pour mën a jàng alquran ni ki noonu saar yi nga xamante ne moom nga mokkal nga bañ koo fàtte maanaam mu nekk loo xam ne dañ koy nafaraale ci biir julli gi ndax loolu moom mooy li gën a gaaw ci bañ a fàtte alquran mooy nga di ko jullee rawatina bu fekkente ne naafila guddi yi la nga xamante ne amul dara lu la tënk maanaam mën ngaa tari ba heure bu la neexee loolu moom bokk na ci njariñ ji mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwal kitaabi lay haddathana Sulaymaan ibnu uh, Harb uh, mooy al imam Abu Ayyub al Asdi rahimahullahu taala muy imam wa Basra qaadi boobu moom nekkoon Makka ko niñ ko gisee woon rahimahullahu taala mu ne qaala haddathana Shu'ba moom ibn al-Hajjaj al-Ataki moom al-Azdi moom tamit Azdi al-Ataki al-Wasiti thumma al-Basri muy Abu Bistam rahimahullah an al-A'mash te moom mooy al-imam mu gën a siiwee ci al-A'mash mais euh, dàkkantam nekk Abu Muhammad muy Sulayman ibn Mihran al-Kahili de euh, waa Kufi cosaanu tab cosaanu Tabaristan moom mu ne an Abi Wa'il te moom mooy al-imam Shaqiq ibn Salama al asdir rahimahullahu taala muy waa Kufa moom itam <coughs> rahimahullahu taala mu ne an Abdullahi moom mooy ibnu Mas'ud radiyallahu taala anhu maanaam kon waa Kufa la moo tax nga xam ne ibnu Mas'ud la radiyallahu taala anhu <coughs> annahu qaala moom mu ne sallaytu julli naa ma nabi ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam laylatan ab guddi falam yazal te dañu qaa'iman di aji taxaw xattaa mbete xamamtu ma daal di mébét bi am resu in ci mbir mu ñaaw maanaam euh, loolu euh, maanaam kon loolu day tegtale ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam taxawaay boobu yàggoon na te ba nga xamante ne saxaabi bu màgg bi radiyallahu taala anhu ak ni nga xam ne noonu lañ ko xamee ci fiq bu màgg bi ak jaamu katu yàlla nekk gi mu nekk jaamu katu yàlla bu màgg ànd ak loolu yëpp moom mu daal di mébét maanaam nee na tuddee li nga xam ne moom la nar def jëf ju ñaaw loolu dañ ciy xamee tamit ne dafa am doxalin yoo xamante ne ci kanamu maanaam imam bi loolu maanaam wala kana kanamu sëriñ bi kanamu borom xam-xam bi kanamu nitu yàlla bi nga xamante ne maanaam moom mooy njiit bi loolu dañ koy mën a tuddee ne mbir mu ñaaw la maanaam mooy ndax ngi suu adab lay doon moo tax maanaam ñàkk teggin la buñ xul naa ñu ne ko wamaa xamamta ana lan nga mébét xaala mu ne xamamtu dama mébét an aqooda ci ma toog wa azarata ma bàyyi annabiya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam subhaanallah xoolal bu fekkente ci julli gu mel nii ànd ak ne dagan na ñu toog ci julli gi comme li nga xamante ne noonu lañ ko gise woon waaye mu jàpp ne toog googu loolu mbir mu ñaaw la maanaam ba bàyyi bi mu bàyyi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom mu taxaw maanaam loolu moom mbir mu ñaaw la loolu day tekki teggin gu mag gi nga xamante ne moom la saxaaba yi amee woon radiyallahu taala anhum maanaam fii nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa indi xadis bi ngir dëgëral ni nga xamante ne noonu la taxawaay bi mel maanaam taxawaay maanaam bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam ni daan guddee te lool day dëgëral li nga xamante ne moom mooy ne taxawaay yi euh, euh, li gën moom mooy ñu taxaw taxawaay bu yàgg ànd ak ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafay sàmmonte ak euh, li ki nga xamante ne moom mooy ma'mum bi waaye comme julli gi julli naafila bu mënee mu def munul mu bàyyi ànd ak loolu yëpp Seydina Abdullah ibn radiyallahu ta'ala anhu nee na man baal mébét naa vraiment dem naa ba xalaat ni ah man teemaa def mbir mi maanaam ànd ak ne mbir moom mbir mu ñaaw la ngir sonn gi nga xamante ne moom la sonn kon lii tamit day dëgëral lu tax tànk yenent bi sallallahu alayhi wasallam di néew yi ci taxawaay bu yàgg loolu tamit daf koy daal di dëgëral euh, nga euh, loolu hadith bi <coughs> imam al-Bukhari rahimahullah fii rek la ko indi imaam Muslim indi na ko xadis numéro 473 imaam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 1418 imaam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 3646 3766 3937 ak 4199 kon ñu gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko indi mooy borom ñaari Sahih ak al imaam Ibn Maaja rahmatullahi alayhim maanaam ni nga xamante ne kon beneen bi ci des moom moom mooy ne maanaam kon ñu gis ne imam Abu Dawud imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i solowuñu ko rahimallahu al-jami' naka noonu tamit ñu daal di gis ni képp koo xam ne indi na ko ci waa saabu kutubu sitta moom benn yoon rek la indi hadith bi mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fi al-kitaab li haddathana Hafs ibn Umar te moom mooy Abu Umar Hafs ibn Umar ibn al-Harith al asdi an-namari rahimahullahu taala di basara comme ni nga xamante ne euh, noonu lañ ko xamee muy abu umar al-hawdi mu ne qaala haddathana Xaalid Abdullah moom gisoon nañ ne imaam al-Bukhari yi kaa yi ko Abdullah bi lay solowee xadiis yi maanaam muy Xaalid ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Yazid Euh, muy Abul Haytham euh, al-Wasiti rahimahullahu ta'ala di waa Wasit euh, rahimahullahu ta'ala moom mu ne an Husayn an Husayn te moom mooy Abul Husayn ah, rahimahullahu ta'ala mooy Husayn ibn Abdurrahman as-Sulami moom mu nekk rahimahullahu taala maanaam ci Wasit tamit la nekkoon moom ci waa Wasiti la moom comme ni nga xamante ne ginnaaw ga tamit mu nekk maanaam mooy cosaanam kuufi la maanaam mooy askanam waaye waasiti la ci euh, dëkk <coughs> mu ne an abi wa'il muy Shaqir ibn Salama rahimahullahu ta'ala an Hudayfa te moom mooy ibnul Yaman sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu Abu Abdullah al-Absi <coughs> al-Kufi du <coughs> waa Kufa dënga Euh, tamit euh, rahimahullahu taala nekkoon tamit yamaani rahimahullahu taala waaye waa maanaam muy maanaam cosaanam mooy ñu koy Hudayfa euh, ibnul Yamaan al-Yamaani rahimahullahu taala di waa Kuufa comme mu ne an Hudayfa moom radiyallahu taala anna nabiyya nag yonent bi sallallahu alayhi wa kaana nekk na iza qaama su doon taxaw li ngir naafila guddi maanaam bu yeewoo minal layli ci guddi gi. yasuufu daf daan jonju eh, raxas faahu lammin gémminam bis siwaak ci soccu maanaam lii nga xamante ne moom mooy xadis bi bokk na ci xadis yi lënt ci li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko eh, fii nii mu am ci ñoo xamante ne dañoo jàpp ne eh, fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa indi xadis bi waaye indi gi ko fi indi amu fi maanaam ñi nu saaxi ñoom ñoo jaawale waaye li nga xam ne moom mooy zahir bi mooy ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala def ko fi indi ngir baatu qaama bi mu wax qaama li tahajjud maanaam suy taxaw ngir euh, naafila guddi gi maanaam ngir ne suy taxaw li wane ni gudd taxawaay gi nar naa gudd mooy ne waajalal na ko mboolem xeetu waajtaay gi maanaam kon jóg na daa maanaam na wala socc na maanaam nga xam ne léegi moom mooy pare na pour def naafila gi nga xamante ne moom lay naafila te xamoon nañ ne aada ci moom yenente bi sallallahu alayhi wa mu daan naafila naafila yu gudd loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii maanaam ngir leeral ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam yeewute maanaam ngir ne nit ki suy soccu mooy ne yeewu na dëgg maanaam loolu mooy waajal la mbir mi te mboolem li ci war maanaam ñu ngi ci taxaw ngir def ko loolu nag day daal di junj tamit ne bu koy def dana ko defe ci anam gi nga xamante ne noonu la gën a rafete te noonu la gën a mate loolu lay tegtale moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi xadis bi fii xadis bi gisoon nañ ko xadis numéro deux cent quarante cinq naka noonu gisoon nañ ko xadis numéro huit cent quatre vingt neuf fii moom mooy fi ñu koy mujjee gisee xadis bi kon bokk na ci yi nga xamante ne maam fii moom tamit daañ ko romb alhamdulillah ba dootuñu maam dootuñu ko gisati ci eh, saxee bi ndax fa mu ko waroon fa mu am yëpp maanaam gis nañ ko fi walillahi alhamdu wal minna imam muslim indi na ko xadis numéro deux cent cinquante ñaari yoon imam Abu Dawud indi na imam An-Nasa'i indi na ko ñaareelu hadith bi ak maam numéro deux mille six ak numéro mille six cent vingt et un mille ak ba mille six cent vingt trois imam Ibn Maaja indi ko hadith numéro deux cent quatre vingt six imam <coughs> Ahmad ibn Hanbal indi ko hadith numéro vingt trois mille deux cent quarante deux vingt trois mille trois cent treize vingt trois mille trois cent soixante six vingt trois mille quatre cent quinze euh, vingt trois mille quatre cent cinquante huit ak euh, vingt trois mille quatre cent soixante et un kon day gis ne waa hadith <coughs> bi Euh, imam euh, al maanaam waa saabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko moom des imam at-Tirmidhi euh, rahimallahu al-jami' mu ne baabun kayfa kaana salaatu nabi sallallahu alayhi wa wa kam kaana an-nabiyyu alayhi wa sallam yusalli min al-layli maanaam ba buntu bi tamit bokk na ci li nga xamante ne mooy masala yoo xam ne jotoon nañ ko gis maanaam baabun buntu bi <coughs> muy leeral ne kayfa ana naka kaana la doon nekk salaatu nabi julli yenente bi sallallahu a wa sallam ginnaaw bi ñu gisee wuute ci borom xam-xam yi wuute ci mboolem mbir yi ana lan moo gën ak naka lañ koy defee lan mooy li gën a néew comme li nga xam ne noonu lañ ko gisee woon ne fuqaha hanafi yi ñoom juróom-ñett lañ wax fuqaha maanaam ne moom mooy li maanaam moom mooy li gën ñu defe ko noonu maanaam bu ko defee fuqaha maliki ñoom ni fukk wala fukk ak ñaar maanaam Euh, ñi nga xam ne ñooy ñi ci des mooy euh, ñoom jàpp nañ ne muy Saafi ak Xanaabila yi rahmatullah alayhim ne wutaluñ ko ab lim maanaam na ngay julli ñaar ñaar lool moom mooy li nga xam te ne noonu moom mooy Euh, amul benn lim bu spécial waaye daal li nga xamante ne moom mooy li gën sikk nekkul ci ne mooy li yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te bu boobaa taxawaay bu yàgg gi loolu tamit moom moo koy leeral lu tax muy mën a yàgg ba noppi taxawaay bi maanaam ba ba noppi rakkaay du ñu bëri loolu moom moo koy leeral comme ni nga xamante ne noonu lañ koy gisee ci hadith yi insha allahu taala mu ne kay faana naka kon kaana la nekkoon salaatu nabi julli yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy naka la ko doon defe wa kam ak ñaata kaana la daan nekk moom annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam yu salli daan julli minal layli ci guddi gi mu ne qaala bil isnaadil muttasil fil kitaab la haddathana abul yamaan te moom mooy al imaam al hakam ibnu naafi' al bahraani di waa Hims mu ne qaala akhbarana Shu'ayb te moom mooy abu bishr Shu'ayb ibnu diinaar tamit di waa Hims an az-Zuhri mooy Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam mu ne qaala axbaranii Saalim ibn Abdullah moom mooy ibn Umar ibn moom tamit di waa Madinatul Munawwara bokk ci fuqahaa sab'a ci benn ci ñetti wax yi nga xam ne ñoom ñooy wax kan moo bokk ci juróom bi am na Abdullah ibn Umar muy ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma an maanaam nee na inna rajulan am na benn waay boo xam ne qaala dafa wax ne yaa rasulallah e yow ndawal yàlla le kayfa salaatul layli ana lan moom mooy julli guddi gi maanaam julli guddi gi <coughs> ana naka lañ koy defee maanaam boo gisee imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi lii te dafa dégg waxoon ne li muy buntu bi daf koo noxe ci yenente bi ci jëmmi boppam moom ana naka la ko doon defe sallallahu alayhi wa mooy ne dafay leeral ne waxu yeneen te bi sallallahu ak jëfam benn lan maanaam amul teqantal maanaam moom du wax lii comme li yent yàlla Shuayb bu waxoon alayhi salaatu wassalaam euh, ne ne wa ma uridu an ukhalifakum maanaam bugguma maanaam di wuutee euh, yéen maanaam mooy de wax lii ba pare dem def lee voilà in uridu illa al islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah maanaam li ma namm rek moom mooy yéwénal lu sama kiim kattan waaw waaye nag dëppale dëgg dëgg mbir mi nag loolu ci loxol yàlla la nekk maanaam kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi di leeral ne kon day tegtale ne yéen ñi nga xamante ne fekke wala boog ñi nga xamante ne fekke jamono yeneen bi sallallahu alayhi wasallam comme ci këram ci biir néegam foofu la daan jullee kon doonuñu ko woon lu dul xanaa li nga xamante ne moom la ña demoon fanaan ak moom ku mel ne Seydina Abdullah ibn Abbas wala ku mel ne Seydina Abdullah ibn Mas'ud wala ku <coughs> ñu mel noonu nga xamante ne <coughs> mayoon na leen ñu mën a ñëw ci kër gi gis ni nga xamante ne noonu la doxale wala boog soxnaam yi radiyallahu anhum anhunna maanaam ñooñu loolu moom ñoom mën nañoo nettali waaye ñu dul ñooñu mënuñoo nettali kon bu boobaa ñu daal di dellu siwaat ci li nga xam ne moom mooy cosaan bi te moom mooy laaj lan ana naka la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jàngalee beneen bi ci tamit moom mooy ne waxam maanaam moom la ñuy jiital ci kaw jëfam maanaam ngir ne waxam dafay nekk loo xamante ne dafay làmb ñëpp am naa jëfam maanaam mën naa nekk loo xamante ne lu mu jagoo la maanaam ci buntu boobu rawatina ne julli guddi dafa nekk loo xamante ne ak farata ak waram dafa nekk loo xam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom moo ko jagoo loolu yëpp kon mu nekk mbir mu war a tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi ci buntu bi bu boobaa lool masala bi li mu ci ñëwee day daa di dëgëral mazhab ñi nga xam ne ñooy Shafi'i ak Hanabila rahimahumullah maanaam mu ne qaala yenente bi dafa tontu sallallahu alayhi wa sallam ne masna masna ñaar ñaar maanaam utalu ko lim bu précis daan fa iza xifta soo ragalee ak subha suba maanaam soo ragalee waxtu suba yegsi rek fa awtir na nga witar maanaam nga tóolal bi waaxidatin na nga nga tóolal ci bokk bi waaxidatin ci benn maanaam bu boobaa kon euh, da ngay gis lan maanaam dangay gis ne kon amul lim bu précis <coughs> bu leer boo xamante ne moom mooy julli guddi te lii mooy li nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne nii lañ koy defee kon bu boobaa loolu dana daal di dëgër loola ci buntu boobu comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon wallahu a'lam hadith bi imam al-Bukhari yin ne ko hadith numéro quatre cent soixante-douze quatre cent soixante-treize quatre vingt neuf cent quatre vingt dix neuf cent quatre vingt treize ak neuf cent quatre vingt quinze fii moom mooy fi mu ko mujje indi ñun tamit alhamdulilah kon fii lañ ko mujjee gisati jeex na dootuñu ko gisati imaamu <coughs> muslim indi na ko euh, juróom-ñaari yoon hadith numéro quatre cent quarante neuf imam Abu Dawud indi na ko hadith numéro mille deux cent quatre vingt quinze mille trois cent vingt six ak mille quatre cent vingt et un imam at indi na ko hadith numéro quatre quatre cent soixante et un ak cinq cent quatre-vingt-dix-sept imam An-Nasa'i lu bari la ko indi imam Ibn Maaja indi na ko mille cent soixante-quatorze mille cent soixante-quinze mille trois cent dix-huit mille trois cent dix-neuf mille trois cent vingt mille trois cent vingt-deux imam Malik indi woon na ko hadith trois cent onze trois cent dix-neuf ak trois cent vingt-cinq imam Ahmad ibn Hanbal tam lu bari la ko indi dañu ne kon hadith bi mi ngi mun a qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab li haddathana musaddad muy ibn musarhad al abul hasan al asdi al basri rahimahullahu ta'ala mun a qaala haddathana yahya te moom mooy abu sa'id yahya ibn sa'id ibn farrukh al qattan mooy imam al hafiz bu mag boobu rahimahullahu ta'ala di imam wa basra mu ne an Shu'bata mooy ibn al-Hajjaj al-Ataki Abu Bistam al-Wasiti thumma al-Basri di waa Basra moom tamit mu ne qaala haddathani Abu Jamra te moom mooy Nasr ibn Imran maanaam Abu Jamra mooy dàqantala mooy Nasr ibn Imran ibn Isam euh, al-Khurasani euh, dañu tal bo Basri la rahimahullahu taala euh, muy Abu Jamra ad-Dabi'i ad-Dabi'i rahimahullahu taala mu ne an Ibn Abbas muy radiyallahu taala anhuma habrul umma wa turjumanul Qur'an sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di doomu bayta xam radiyallahu taala anhuma annahu qaala moom mu ne kaana nekkoon na salaatu nabi julli yenente bi sallallahu alayhi wa sallam salaasa asharata raka maanaam fukki raka ak ñett yaani maanaam mi ngi ci nam nag bi layli ci guddi gi maanaam kon moom li mu fekke bi mu demee ci kër yenente bi sallallahu alayhi wa muy fukki rakka la ak ñett noonu la ko lime te dinañ gis ne maanaam guddi googu gis nga xadis boobu gisoon nañ ko maanaam mooy sa euh, xadisul mabit guddi googu nga xam ne dafa fanaane maanaam ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu gis ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa julli fukki <coughs> rakka ak ñett mi koy boolee ak hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu anha daan ci ñëw léegi insha allahu taala <coughs> hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala ne ko hadith numéro six cent quatre-vingt-dix-huit maanaam ci anam ji muy six cent quatre-vingt-dix-huit jeex na dootuñu ko indi dootuñu ko gisati moom romb nan ko imam Muslim indi na ko ñaari yoon xadis numéro sept cent trois indi na ko tamit xadis numéro sept cent soixante-quatre benn yoon imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro mille trois cent soixante-cinq imam At-Tirmidhi na ko xadis numéro quatre cent quarante-deux imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro mille trois cent soixante un euh, imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro deux mille dix-neuf deux deux mille neuf cent quatre-vingt-cinq trois mille quatre trois mille cent trente ak trois mille quatre cent cinquante-neuf ñu gis ne kon waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko bam al imam an-Nasa'i rahimallahu al-jami' wa qaala bil-isnaad al-muttasil fi awwal kitaab li haddathana Isxaq te moom mooy al imaam Isxaq ibn Ibrahim al-Hanzali mu gën a siiwee ci ibn Rahawayhi Abu Yaqub al-Hanzali at-Tamimi rahimahullahu ta'ala nekkoon Marwazi ginnaaw ga mu nekk Naysaburi rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Ubaydullah te moom mooy al-imam Abu Muhammad Ubaydullah ibn Musa ibn Abdul Mukhtar maanaam Bazam maanaam moom la rahimahullahu ta'ala muy Abu Muhammad al-Absi di waa Kufa rahimahullahu ta'ala mu ne qaala akhbarana Isra'il te moom mooy abu yusuf israil ibn yunus ibn abi ishaq as-sabi'i rahimahullahu taala maanaam uh, muy waa kuufa abu yusuf al-hamadani uh, as-sabi'i uh, rahimahullahu taala <coughs> an abi ha abi hasin te moom mooy usman ibn asim ibn ibn hasin muy abu hasin al-asdi rahimahullahu taala di waa kuufa Euh, euh, moom tamit mu ne an Yahya ibn Wassab mooy Yahya ibn Wassab al-Asadi rahimahullahu taala maanaam moom itam waa Kufa la euh, génn àdduna cent troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama an Masruq mooy taalibe Sayyidina Sayyidina Aisha Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud mooy Euh, Masruq ibn Abdurrahman al-Hamdani al-Wadi'i maanaam muy al euh, Abdurrahman ñu gën a siiw ci al-Ajda' rahimahullahu ta'ala euh, muy Abu Aisha mooy dàqantalam moom tamit di waa Kufa nekk tabe bu mag na wa qaala nee na sa'altu la moom ni waa Kufa ñoom ñoo solo lan seen hadith bi ama Ishaq ibn Hanbal Ishaq ibn Ibrahim mooy al-Hanzali moom Naysaburi la rahimahullahu ta'ala mun anna wa qaala sa'altu la ibn Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha annaha mun a an salaati rasulillahi an salaati ci aju ci jullig ndawal yàlla li rasulillahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ci guddi fa qaalat mu ne sab'un juróom-ñaar wa tis'un ak juróom-ñeent wa ihda ashara ak fukk ak benn mu ne siwa rakatayil fajari lu bokkut ak ñaari rakkay fajari maanaam kon nga gis ne bi sallallahu alayhi day def maanaam am na léeg-léeg lii nga xamante ne moom mooy lu bariwul li muy def mooy ne juróom-ñaar léeg-léeg mu def ko juróom-ñeent maanaam dañuy seetlu ne lu tóol rek lay def sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye li gën a comme ni nga xamante ne euh, noonu la nekkee ci xadis bi nga xamante ne euh, <coughs> maanaam noonu la siiwee maanaam moom mooy fukk ak benn bii lay def maanaam fukk ak benn bii nag mi ngi compter ne noonu la ko daan defee te comme gisoon nañ ko te danañ ko gisaat insha allahu taala ci kanam dinañ gisaat xadiis bi fu muy di gën a détaillé fukk ak benn yi gis ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu maanaam bu ñu gisee fukk ak benn ñu wax tamit ne fukk ak ñett comme moom ci boppam ni mu koy waxee ci xadiis bii di ñëw insha allahu taala maanaam moom mooy lan mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu daan jóg comme ni Seydina Abu Hurayra wax radiyallahu anhu day julli ñaari rakkaa yu woyof ba pare maanaam su jullee ñaari rakkaa yu léegi nag yi doog a tàmbale naafila bu boobaa boo ko boolee ak fukk ak benn yi day nekk fukk ak ñett maanaam kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo tax wallahu a'lam mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al lay haddasanaa Abu Muhammad al-Absi di waa Kuufa tamit rahimahullahu ta'ala mu ne qaala axbarana Hanzala te moom mooy ibnu Abi Sufyan ibnu Abdurrahman ah, al-Makki rahimahullahu taala di waa Makka ah, moom mi ngi génn àdduna cent cinquante unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an al-Qasim ibnu Muhammad te moom mooy ibnu Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu moom al-Qasim muy kenn ci fuqaha as-sab'a Ah, rahimahullahu taala di waa madinatu munawwara ala sakina afdalu salatu wassalam an Aisha mu bini la radiyallahu taala anha annaha qalat kaana nekkoon na annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam yusalli daan na julli minal layli ci guddi gi salasa asharata raka maanaam fukk ak ñetti raka min ha te bokkoon na ci fukk ak ñetti yooyu al witru witar wa rak'atal fajr ak ñaari rakay fajar yi maanaam kon witar bi ak ñaari rakkay fajar yi muy moom la moom dañ ko ci daan boole maanaam bu boobaa day daal di nekk ñaata ah ah fukk juróom-ñett lay nekk maanaam ñaari rakkay fajar yi ak witar bi maanaam kon buñ ko ci boole maanaam ci fukk ak benn fukk ak fukk ak ñett day nekk juróom waaw juróom. trois huit lay def waaw non du du onze nag treize la dix la waaw kay mooy fukk yi voilà kon bu ñu gisee fukk yi day dëppoo ak li fuqaa maliki yi wax voilà rahmatullah alayhim loolu lay dëppoon dégg nga kon euh, loolu li maanaam bu dee kon ci bunt bi day dëgëral lan xadis maanaam da koy dëgëral bu dee fukk ak benn bale day dëgëral waxu euh, xalafi yi rahmatullah alayhi maanaam ne fukk la ak ak ñett waaw maanaam fukk ak maanaam ñoom da juróom-ñett juróom-ñett maanaam muy fukk ak benn muy juróom-ñett waaw kay dégg nga euh, <coughs> bi Euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala dana ko indiwaat xadis numéro mille cent soixante-dix imam Muslim indi na ko ñaari yoon xadis numéro sept cent trente-sept ak ñetti yoon xadis numéro sept cent trente-huit imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro mille trois cent trente-quatre ak euh, mille trois cent trente-huit ba mille trois cent quarante ak mille trois cent cinquante ak mille trois cent cinquante-neuf euh, ba mille trois cent soixante-trois yoo xamante ne mille trois cent soixante et imam at-Tirmidhi in na ko xadis numéro quatre cent cinquante neuf imam an-Nasa'i in ko xadis numéro mille sept cent quarante neuf mille sept cent cinquante six ak mille sept cent quatre vingt et un imam Ibn Maaja in na ko xadis numéro trois cent cinquante neuf imam Malik in ko xadis numéro trois cent seize imam Ahmad ibn Hanbal bari la indi kon di gis ne xadis bi euh, wa ashaabu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko rahimallahu al wa ma nusikha min qiyaamil layli wa qawluhu ta'ala ya ayyuhal muzzammil qumil layla illaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila aw zid alayhi wa rattilil qur'aana tartiila innaa sanulqii alayka qawlan saqiila inna naashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qiila inna laka fi nnahaari sabhan tawila wa qawluhu alima an lan tuhsuuhu fataaba alaykum faqra'uu ma tayassara min alqur'aan alima an sayakuunu minkum mardaa wa aakharuuna yadribuuna fi l-ardi yabtaghuuna min fadli llaahi wa aakharuuna wa aakharuuna yuqaatiluuna fi sabiili llaah faqra'u ma tayassara minhu wa aqimu as-salata wa atu az-zakata wa aqridu allaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu 'inda allahi huwa khayran huwa khayran wa a'zama ajra kon hadith bi maanaam mu am Euh, qiraa maanaam hiya ashaddu wat'an maanaam mu am qiraa maanaam loolu tamit euh, ci njàngi ni alquraan yi mu nekk baabu mën buntu bi nga xam ne mooy wax qaama qiyaamu nabi julli yenente bi taxawaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci guddi gi min nawmi ci euh, ay nelawam maanaam kon loolu moom mooy at tahajjud nga xam te ne dafay fekk muy nelaw ba noppi mu daal di jóg wa maa nusikha ak li nga xam ne moom lañu nasaxal min qiyaamul layli ci di taxawu guddi maanaam li nga xamante ne moom lañ ko nasaxal maanaam ngir ne fii dafay junj benn wax mooy ne qiyaamul layli ci cosaan dafa nekkoon farata pour ñëpp ginnaaw gi nag ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam rek lañ ko bàyyil ñu daal ni ko wa minal layli fatahajjad bihi naafilatan laka mu daal di kon nag yow guddi gi na nga ci daal di jug ginnaaw ay nelaw nga julli mu nekk naafila ak ndollent la ka ñeel la yow yenente bi alayhi salaatu wassalaam mu ne lu tax muy asaa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda ngir ne yow maanaam loolu moom limite li tax mooy ne moom yenente bi sallallahu alayhi dafa am lu mu jagoo mooy maqaama mahmud loolu nag maqaama mahmud boobu nga xam ne ci lay taxaw taxawee ngir ramm mboolem mbindee fi ci maqaama mahmud boobu ci lay demee sujjóot ci kanamu borom bi subhaanahu wa taala maanaam mu yénkewal ko ay sant yoo xamante ne kenn musu koo sant maanaam te sant yoo xamante ne moom mu ne xaw mu ko nii nii waaye booba la mu ko borom bi subhaanahu wa taala di ma yénkewal ci yawmal qiyaama maanaam maqaamal mahmud boobu nga xamante ne ci la yoree ci la yoree drapeau bi nga xam ne mooy liwaa'ul hamd muy drapeau cant gi nga xamante ne mu ne aadama wa man duunahu liwa liwaa'i yawmal qiyaama maanaam aadama ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci ronam ñëpp ñoom ñëpp maanaam ak keneen ku dul moom ñoom ñëpp ci sama ronu drapeau boobu la ñuy taxaw yowmal xiyaama te mooy drapeau liwaa'ul hamd maqaama mahmud boobu nga xam ne ci la yelloowe yii yëpp maqaama mahmud boobu moom moo tax moom rek mu nekk farata ci kawam sallallahu alayhi wa sallam muy naafila guddi maanaam loolu kon dañ cey xamee ne ki nga xamante ne dafay taxaw di naafila guddi di ci roy yenente bi sallallahu alayhi wa yàlla dana ko yëkkati ci maqaama boo xam ne mahmud lay doon ci moom maanaam bu gërëmu lay doon ci moom maanaam te muy maqaamay sant borom bi subhaanahu wa moo tax yenent bi sallallahu alayhi wasallam junjuna ko ci xadis bi ñu gisoon bi mu naan afala akunu abdan shakura lu ma teree doon jaam xam ne santa kon gërëmaa kon lay doon maanaam kon loolu tamit <coughs> mu leeral fii ne loolu dañ koo nasaxal boroom xam-xam yi nag rahmatullah alayhi wuute nañ cee wax nañ ci ay xeetu wax yu wuute ci lan moom lañu ñu ci kañ lañ ko nasaxal ak naka ak nasaxal bi maanaam kañ kañ maanaam kañ la kañ la maanaam boo am na ci mbooloo ñu jàpp ne li nga xam ne moom la ñu nasaxal moom mooy comme ne bi ñu defee at rek maanaam e, bi waaye yi wàccee bañ teg ci at rek maanaam e, dañoo daal di nasaxal li nga xamante ne mooy qiyaamul layli pour ñëpp maanaam waaye waccal ko yenente bi kese sallallahu alayhi am ñu jàpp ne bi guddi bi julli naafil maanaam julli yi maanaam bi isra wal mi'raj amee ci la am waaw ay wax yenn wax yu yu wuute yi ñoom ñoo ci am kon euh, ci biir waxu boroom xam-xam yi <coughs> rahmatullahi ala al jami' mu ne wa qawluhu taala ak wax bi boroom bi bu subhaanahu wa taala wax ne yaa ayyuhal muzzammil e yow mi nga xamante ne da ngaa sangu maanaam da ngaa sangoo mbalaan maanaam te lool moom mooy euh, mooy euh, mooy mooy mooy al muzzammil maanaam ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wa bi nga xamante ne ci la dem ci sayyidat Aisha sayyidat Khadija radiyallahu anha comme niñ ko gise woon ci xadiis yu njëkk yi ci Badul Wahyi maanaam ne dafa ni zammiluni zammiluni sàng leen ma sàng leen ma maanaam moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mu sangu maanaam mu sangoo maanaam jikko yu rafet yi ak melo yu yëkkatiku yi sallallahu alayhi wasallam borom bi subhaanahu wa taala di ko yëgal nag ne ko yow mi nga xamante ne yow yaay kii sangu maanaam mu zammil mu def sadda bi maanaam ngir yëgle ne dafa sangu sangu gu jéggi dayo maanaam ci ne maanaam kon nag ku mi lay la maanaam bu boobaa day daal am ay maanaa yu wute maanaa bi mu gën a yelloo ci jëmm yeneen bi ci boppam sallallahu alayhi wasallam mooy sangu gi mu sangoo maanaam jikko yu rafet yi waaye nag mu ne ko doyul parce que yow rek nga am jikko yu rafet dafa am loo war a yokku ci yow boo war a tax nag nga nga war a parfeeru maanaam nga gën a sell nga gën a mat sallallahu alayhi waaye tamit mu nekk tamit muy leeral tamit ne muzammil mooy comme ki nga xam ne dafa sàngu sàngaay sàngaay gu gu maanaam muy leeral tamit ne ki nga xamante te jamono la joo xam ne nit ki ko def gën a nekk ci confort maanaam sàngaay sàngaay googu ci guddi gi rawatina bu dee jamonoy seddaay tuuti ak yu mel noonu yooyu yëpp nag mu ne ko nag xubil lay la léegi nag jugal guddi gi maanaam mooy nga bàyyi lépp loo xamante ne dafa aju ci buntu boobu mais nga ñëw nag taxaw ci sa kanamu borom subhaanahu wa kon qumil layla taxawalal guddi gi illaa qalilan lu lu néew maanaam nisfahu genn wàll gi waaw wala book unqus nga wàññi ci genn ci loolu minhu ci moom gi genn wàll googu qalilan lu néew aw wala boog zid alayhi nga yokk ci lu néew maanaam loolu li muy tekki kon mooy lu néew duñ fu ñu koy natte mooy nga yokk maanaam euh, genn wàll gi wala book maanaam mën ngaa kon nelaw ba genn wàll gi comme ni ko yent yàlla Daawuda doon defe alayhi salaatu wassalaam maanaam aw zidd alayhi wala boog nga yokk ko sax maanaam mooy boo noppee nga daal di mën a naa tëddaat wala boog mën ngaa def nisfahu yëpp maanaam nga nen nga jaamu yàlla guddi gi yëpp li gën nag mooy nisful axiir maanaam mooy genn wàllu gu mujj gi <coughs> wala boog nga wàññi ci warattilil qur'aana warattil te na jàng tartil moom mooy jàng alquran boo xamante ne dafay ànd daa iman

Euh, maanaam mën nga koo def maanaam jàng mu gaaw a gaaw comme na bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin maanaam loolu mu def na ko jàngee noonu ak yeneen yu mel noonu waaye amma suna rahmatullahi wa barakatuh loolu moom du jàng inna naka ñun kat sanul kay def dañeen def nañ def na wàcce alayka ci yow def na sànni wàcce alayka ci yow qawlan wax saqilan bu diis maanaam moom mooy wax ji dafa diis ngir doole nga xamante ne moom la amee te wal euh, inna te li wér boor mooy naashi'atal layli li nga xamante ne moom mooy taxawaayu euh, guddi taxawaayu guddi naashi'atal layli wala boog li nga xamante ne mooy lu sosu ndax da koy jugee comme dina ko leeral ci suuf nasha'a euh, moo ngi koy leeral ci suuf mu ne euh, nasha'a mu ne qaala ibn Abbas radiyallahu anhuma maanaam sayyidina Abdullah ibn Abbas nee na radiyallahu anhuma nee na nasha'a maanaam mooy qaama bil habashiyya maanaam mooy taxaw na ci habashiyya dafa tekki loolu boroom xam-xam nag wuute nañ ci ñi nga xam ne ñooy mufassiruna am na ñu jàpp wax ji nga xam ne moom la sayyidina Abdullah ibn Abbas wax radiyallahu anhuma am na yeneen mu mufassiruna yu jàpp ne mbir mi maanaam nasha'a ci baatam la am maanaam luy tekki sos luy sosu guddi gi maanaam euh, amma Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu li mu wax ni tamit dafa indaat beneen laaj moom mooy ndax nacha ndax ndax am na ci arab benn kaddu boo xam maanaam ci alquran kaddu boo xam ne du arab maanaam euh, comme ni nga xamante ne noonu la ñuy waxee ni euh, na nacha fii <laughs> dafa ne xabasiya la comme lu demee nekk sijil nga xamante ne dañuy wax ne du arab Euh, comme masalan ak euh, yeneen yi nga xamante ne mooy comme euh, zarabiyu nga xam ne ci baatu kii la naka la tudd Azerbaïdjan Azerbaïdjan mooy comme fii URSS nekk voilà ah waa Union soviétique ak mi nga xamante ne moom mooy comme maanaam ak yeneen baat yu mel noonu maanaam nga xam ne dañuy wax ne est-ce baat la yoo xamante ne yu amul ci maanaam est-ce que amul ci arab ah arab boroom xam-xam yi nag rahmatullah alam lu ci ëpp dañuy wax ne déedéet alquran mboolem li ci nekk arab la comme li alquran wax ne bi lisaanin arabiyyin mubiin ci làkk arab bu leer la sauf que baat yooyu maanaam dañu koy bokk ak yeneen làkk yi maanaam te loolu amaan na mooy li gën a dëgër insha allahu taala <coughs> mu ne kon nasaa maanaam mooy qaama bil xabasiya maanaam ci xabasiya euh, waaye dañuy wax tamit ne nasha li muy tekki rek mooy lu sosu maanaam mooy lan mooy jug di ngay jug ci guddi gi maanaam jug googu nga xamante ne euh, da nga nelaw ba yàgg nga daal jóg loolu moom lay wax mu ne ashaddu wattu an wala wita an moo gën a tar ci taxaw maanaam ci euh, ci li nga xamante ne mooy dëppoo bi nga xamante ne moom lay dëppoo ak wax ji maanaam li nga xam ne moom mooy euh, tiyaaba yu bëri maanaam nga dëppoo ak li nga xam ne moom la yàlla bëgg moom mooy gën a dëgër daa man maanaam moom mooy gën a sax maanaam wata muy tekki tamit jog gi maanaam teg dara loo xam ne da nga koy placer mu nekk loo xam ne da nga koo teg fa ko war a teg voilà maanaam comme ni ngay jëlee sa tànk teg ko fi nga xam ne foofu nga ko war a teg maanaam loolu moom mooy wa ashaddu wata'an mu kon mu mu ne moo tax mu ne witaan wa qaala wa mu ne witaan qaala nee na mooy mu waataatal qur'aani maanaam mooy dëppoo gi alqur'aan di dëppoo ashaddu muwaafaqatan maanaam di gën jaa tarik ni muy dëppoowee li sam'ihi ngir dégg-dégg moo basarihi ak gis-gisam wa qalbihi ak xolam maanaam mooy ni bu may julli julli guddi googu alqur'aan ni muy gën a dëppoowee ak le fait que toog di dégg baat bi maanaam ma koy jàng mais muy dégg kàddu yi ndax danaan tekk ñëpp dara du dara dara du yëngu dañ naan lépp naan tekk ma jàng alxuraan nag di julli maanaam nga xam ne kon alxuraan jooju muy jullee dama koy mën di damay profité di ko déggaale ak sama nopp di ko waxaale ak sama làmmiñ maanaam sama xol bi tamit di ko gën a mën a teew di ko gën a mën a teew dëppoo bi yooyu yëpp di mën a dëppoo nag en même temps maanaam di amandoo loolu moom mooy wipa am mooy wopp an loolu nag moom lay wax ne euh, kon moom mooy li gën a dëppoo waaye tamit day teg moo gën a tegu maanaam ngir ne loolu su ma koy def jamono jooju ni muy nekkee mooy gën a baax dégg nga mu daal di wax tamit wa mu daal di wax liy waate u maanaam li muy ne maanaam ngir ne imaam al Buxaari laa day faral di indi saa yu baat bu mel noonu amee mu am ci alquran daf koy faral di bëgg di indi ci maanaam ni mun ñëwee ci alquran mu ne luy waatu u maanaam luyu waafiqu mooy ñu dëppoo comme luy waatu u iddata ma harrama maanaam comme ni nekkee ci suratul tawba euh, mu ne kon euh, inna maanaam kon maanaam moo tax eer boobu guddi gi dafa am waxtu woo xamante ne te waxtu woowu mooy waxtu waxtu mooy waxtu nuzul waxtu bi bi muy wàcc maanaam bi naan borom bi subhaanahu wa di wàcc xadis boobu di wax maanaam waxtu woowu mooy waxtu bi nga xamante ne nit ki fu mu mënti ruuxam danay ruuxam bu dee nit ku gëm yàlla la jullit la day yëngatu maanaam ngir kaddu yu borom bi subhaanahu wa ta'aala kan moo may laaj ma jox ko kan moo may kan kan mooy ñaan ma ma wuyu ko kan moo may laaj ma jox ko kuy jéggalu ma jéggal ko waaw dégg nga mu ne waa waa waa aqwamu te mooy gën a taxaw xiilal ci ci ci wax maanaam nit ki ni muy jànge alxuraan jamono jooju da ngay gis buy jàng alxuraan du ànd ak yàkkamte du ànd ak maanaam day ànd ak cawarte da koy jàng njàngin mu dal te leer inna laka li wér bu inna li wér bu wér mooy laka ñeel na la fin na xaari ci bëccëg gi sabaxan ay yitte tawilan yu gudd maanaam ay loo war a dox lu bare bari lu gudd wa qawluhu ak wax bi borom bi subhaanahu wa taala wax naan alima xam ne moom yàlla allan tax suuhu ne mënoo leen a lépp maanaam def lépp ni maanaam lii day leeral ne dañ koo nasaxal maanaam lii de leeral ne na nasaxal nañu mbir mi ci ne biñ ko farataalee rek ah inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil layli wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun min alladhina ma'aka wallahu yuqaddiru al-layla wan nahara muddat maanaam mooy ne kon yàlla xam na ne yow di nga ko def yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ñan ñi nga xamante ne maanaam ñooy kuréel wa ta'ifatu min alladhina ma'ak ak kuréel ñi nga xam ci ñi nga xam ne ñoo ànd ak yow waaye comme nag alima allan tuhsuhu xam na ni mënoo leen koo pekk ñun <coughs> ñëpp mënoo leen koo matal kon nag fa taaba jéggal na delloo si na aleykum ci yéen léegi kon baax na wàcc na leen loolu moom moo tax ñu ne moo tax imaam al Bukhari di wax ne après dañ koo nasaxal moo tax mu ne kon nag faqra'u na ngeen jàng maa lépp loo xam ne te yassara jàpp ni na min alquran yi ci alquran loolu moom moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim di wax ne nasaxal gi bokkut ak nasaxal gu njëkk gu mujj gi ndax nasaxal gi moom mooy dañoo wàccee maanaam farata gi mu war maanaam guddi gi yëpp wala kii genn wàllu guddi gi wala luy wala maanaam partie yooyu yëpp la ñu wàññi waaye naa naati la guddi gi yëpp teg teggi wuñ ko woon jamono jooju maanaam bii faa dañ ne rek léegi ku nekk na jàng li jàppandi maanaam te jàng googu moom mooy na taxaw julli parce que taxaw julli mën te jàng alxuraan mënu ci ñàkk moo tax xadis aaya bi bokk na ci li tax maanaam bii dalil xanafiya yi rahmatullah jàpp ne jàng fatiha du farata maanaam jàng du yow jàppandi ci mooy farata dégg nga xam na ne an ne sayakunu dana nekk minkum ci yéen marda way feebar wa axaruuna mu am ñeneen ñoo xam ne yadribuuna dañuy dóor fil ardi suuf si maanaam dañuy dox ci kaw suuf si yabtahuuna ñuy sàkku min fadlillahi ci ngëneelug yàlla maanaam am ay seen aajo yu bari yu ñuy dox maanaam di di ci sàkku yàlla wa axaruuna <coughs> am ñeneen ñoo xam ne yu yuqaatiluuna dañuy xeex fi sabilillahi ci yoonu yàlla maanaam kon nag yéen am na ñëw bari ñoo xam ne dañuy am ay yitte yu leen di teree naafila guddi kon nag loolu bu mu leen teree la waaye kon faqra'u na ngeen jàng rek maa tayassara la jàppandi minhu ci ci ci ci moom maanaam kon nga gis ne wàññi fii lañ gën a dañoo njëkk a nasaxal maanaam war gi mu war diire boobu yëpp léegi nag ñu wàññi ko ñu wàññi nasax maanaam ñu wàññi euh, doole googu daal koy indi ba ñu war a mën a naafila rek li nga xam ne moom mooy tolloog euh, maanaam nit ku nekk jàng li mu mën ci alxuraan wala li jàppandi ci moom. li nga xamante ne yomb na ci moom dégg nga mu ne kon nag wa aqimu te na ngeen di taxawal as-salaata julli nga xam ne moom nag la ñuy farataal waatu na ngeen joxe az-zakaata az-zakaat wa aqridu te na ngeen lebalal allah bu yàlla qardan lebal xasanan bu rafet lebal leen ko bor bu rafet ah maanaam mooy na ngeen di dépenser ci yoonu yàlla ngeen def lu baax ci yoonu yàlla ndax wa ma tuqaddimu lépp loo xamante ne jiital ngeen ko li anfusikum ñeel seen bopp rek min xayrin ci lu baax tajiduhu da ngeen ko fekk indallahi fa buur yàlla huwa mbir mooma nekk xayran la gën maanaam moo tax huwa bi maanaam amul amul lu muy def ci ci ci ci ci ci arab bi maanaam bu ñuy analyse grammaticale huwa bi amu ci effet lu tax ndax maanaam tajiduhu indallahi xayran la maanaam dangeen ngeen fekk loola mu nekk yiw léegi nag huwa bi day dëgëral mbir mi maanaam loolu moom moo tax bu fi nekkee day gën a dëgëral mbir mi di wane ne dëgg dëgg mënta nekk leneen ne lu dul ne lii moo gën maanaam loolu mooy wax xayran wa azama ajran ba pare gën a nekk maanaam ba pare gën a màgg ak pay voilà kon loolu day leeral ne kon lii maanaam euh, nit ki lu mu jëf ci lu baax rek dana ko fekk ca yàlla waaye bu ko ko fekkee ci yàlla day gën a màgg gën a rëy tamit gën a baax mu ne nasha waaw loolu gisoon nañ nasha qaama bil habashiyya witaan ak yooyu yëpp gisoon nañ ko mu ne qaala bilisnaad <coughs> muttasil fi al kitaab la haddathana Abdul Aziz ibn Abdullah ibn al-Uwaysi rahimahullahu ta'ala Abul Qasim al-Uwaysi di waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaam ne qaala haddathani Muhammad ibn Ja'far ibn Abi Kathir al-Ansari uh, az-Zuraqi rahimahullahu ta'ala di waa Madinatu Munawwara tamit ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam mu ne an Humayd te moom mooy at-Tawil rahimahullahu ta'ala Ahmad ibn Abi Humayd at-Tawil al-Basri ah, di Abu Ubayda wala Abu Ubayda al-Khuzaa'i rahimahullahu ta'ala di waa Basra an annahu nag moom kat nee na sami'a dégg na Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu yaqulu muy wax ne kaana nekkoon na Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuftiru daan na dog mina shahri ci weeru hatta mbéta nabul na ñu njorta an ne la yasuma du wooraat min wu moom maanaam ci benn weer léeg-léeg da ci daan dog ba ñu jàpp ne dootul woorati wow wa yasumu mu daal di woor tamit hatta mbéta nabul na ñu daal di njorta an ne la yuftiru du daal di dogaat min wu ci woor wooweer woowa sey an dara wa kaana nekkoon na laata saaw doonu ko sopp doonu ko sopp minal an antaraaw ci nga gis ko minal layli ci guddi gi musalliyan di aji julli illaa lu dul ra'aytahu nga gis ko maanaam saa yu bëggaan nga gis ko ni muy julli guddi di nga ko gis waaye wala naa'iman du du caageen euh, euh, ak muy na muy nelaw muy tëdd illaa lu dul ra'aytahu nga gis ko tamit mu tëdd maanaam mooy ne kon lu mu daan bëgg di nga roy ko ci da daan def ba nga gis ni moom nii la daan doxale sallallahu alayhi wa alihi wa sallama loolu tamit kon dañ day wane maanaam li nga xamante ne noonu la meloon moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci di maanaam fonkoon julli ak koor maanaam dafa bokkoon ci ay ay mbaaxam da naka noonu koor gi léeg da daan bàyyi koor ba ñu foog ne dootu mu bàyyi mu def ko ba ñu foog ne doot ko wa alihi mu daal di kon nag moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon tamit koo xamante ne daanuñu ko gis euh, maanaam daan léeg-léeg kon maanaam daanu daanu ñu ko daa iman muy julli waaye tamit daanul nelaw tamit daa iman maanaam day di julli day nelaw maanaam day taxaw dina nelaw dinay bañ a nelaw mu ne taabaahu maanaam euh, def na mu taaba ak Muhammad ibnu Jaafar lay wax mu euh, te moom mooy ibnu Bilaal al-Qurashi rahimahullahu taala muy Abu Muhammad al-Madani di waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam wa abu Xaalid al-Ahmar abu Xaalid al-Ahmar mooy Sulaymaan ibn Hayyaan al-Azdi maanaam gën a siiwee ci al ñu koy dàqantal al-Ahmar waaye ah, muy ah, dàqantalam nekk abu Xaalid al-Ahmar mu di waa Kuufa rahimahullah ñoom ñii def nañ mutaaba maanaam ñoom indi nañu jëlee nañ xadiis bi an Humayd ñu jëlee ko ci Humayd at-Tawiil mu jëlee ko Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu xadiis bi imaam al-Buxaari dana ko indiwaat 1972 ak 1973. imam Muslim indi na ko mille cent cinquante-huit euh, imam At-Tirmidhi indi na mille six cent vingt-sept imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko lu bari euh, kon dañuy gis ne waa ashaabu kutubu solo nañ ko moom imam Abu Dawud imam Ibn Maaja rahimallahu al-jamii' mu ne baabu aqdi shaytaani ala qaafiyati ar-ra'si idha lam yusalli bil-layli baabu buntu aqdi shaytaani fasuk shaytaani ala qafiyati rasi wala boobu ñu bàyyi boobu ci doq ki maanaam <laughs> bopp bi ah, iza lam yusalli bu fekkete ne julliwul bil layli ci guddi maanaam li ci dama mooy julliwul julli farata gi maanaam julliwul eh, gée eh,